fi lbab alhaadi walxamsin baabu raja kon walillahi alhamdu walminna ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañu li nga xamante ne mooy li jëmoon ci buntu numéro cinquante di garab numéro cinquante juróom fukkeelu buntu bi wala garab gi ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin eh, tey nag ñu war a ubbi bunt bu bees comme niñ ko waxe woon ne mook bunt bi ñu jàll garab gi ñu jàll ñoo sësaloo te ñooy ànd foo leen gis ils vont de pair waaw muy alxawfu war raja muy tiit waaye nag di am yaakaar waxoon nañ la bi ñuy tëj ne ñi ñaari laaf yooyee ci la jaam bi di naawe jëm ci boroomam waaw fa firru ila allah daw jëm ci yàlla nan lañ koy defe janaaxay ànd ak janaaxay xawf ak arraja waaw ñaari laafu ragal waaye di am yaakaar lool ci sa boroom léegi tey ñu war ko tàmbale yawmul jumaa dix jumaadal uula ci l'an mille quatre ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di vendredi vingt quatre novembre deux mille vingt trois di ñaan suñu boroom tabaraka wa taala ni ñu mayoon ñu àggale bunt yi fi jiitu yi fi jàll mu may ñu ñu daal di koy tàmbali ba ni nga xam ne noonu lañ koy jeexale bi fadlihi wa minnati buntu bi nag kon baabu raja lu ko al imaam al xaafidu an-Nawawi tudde muy buntu <coughs> yaakaar ar rajaa'u mooy yaakaar waaw mooy yaakaar dinañ ko gis nag ci biir est-ce que yaakaar mooy toog doo def dara te naan maa ngi yaakaar déedéet loolu tuddul yaakaar loolu mooy tamaaw kooku day xemmeem rek ci yaakaar day jóg ngir def wala suñu boroom ne woon fa kaana yarju liqaa rabbih <laughs> bi nee na fa man kaana képp koo xam ne yaakaar nga yaa ngi yaakaar te gëm te fas te xam que ne di nga dajeeg sa boroom taboo boo dajeeg moom ngay yaakaar mu defal la lu baax ah fal na nga jëf waaw kon yaakaar ak jëfa yo ànd waaye yaakaar ak yaanaani ànduñu ak toog bañ a def dara nekk benn Jacques le fataliste kon nag mu ne baabu raja muy kon buntu numéro cinquante et juróom fukk ak benn mu tàmbalee ko comme ni waxoon garab gi comme garab yi ko jiitoon ba mu des benn jiite muy li ko composé làmboo li làmboo garab gi mooy alquran ak sunna ndoxu nit ñu sell ñi yal nañu ci borom bi suub amin muy tàmbalee wàllu bu njëkk bi da alquran mu ne qaala allahu taala qul yaa cibaadiya allaziina asrafuu alaa anfusihim laa taqnatuu min rahmatillaah inna allaha yaghfiru zunuuba jamiican innahu huwal ghafuurur rahiim. voilà <coughs> suuratu zumar aaya 53 suñu waroon ne qul. waxal yow rasulullah àggeel ma lii sama jaam yi wax leen ne yaa ibadiya alladina asrafu eh éy sama jaam yi nga xam ne yéen a ëppal ala anfusihim ci seen bopp waaw yéen ñi nga xam ne lépp lu leen yàlla fu leen yàlla taxawloo woon taxawu ngeen fa waaw xuus ngeen ci mooy yàlla yi xuus ngeen ci tooñ seen bopp yi waaw waaye loolu lépp nag waxal ma jaam ñooñee lamboog bakkaar yi ak di ma moy rawatina ñoom waxal ma ko ñépp waaye rawatina ñoom ñooñu le nee leen laa taqnatu min rahmatillah bu leen ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla ju yaatu ji waaw bu leen ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla lu tax inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an bi allah yaghfiru mooy aji jéggalaa az-zunuba mbooleem bàkkaar mbo bàkkaar yi jami'an mbooleem seen waaw amul benn bàkkaar bu jaam mën def boo xamante ne nii day échapper la miséricorde d'Allah yërmande yàlla amut yërmande yàlla lépp la tiim lépp la laal te bu dul woon moom dara du dox kon inna allaha yëgal leen ne borom boobu seen borom bi allah yaghfiru mooy kiy jéggale tey effacer ak zunuba di pardonne li jéggale ak zunuba bakkaar yi jami'an mbooleem seen kene ma hatta shirk ño ne ci <laughs> borom bi wala déet waate <laughs> ah, waaw ah. saxaaba yu bari lan lañ doon jaamu avant lu dul laata ki hubala ki manaata ki isaafa ki laata ay ay ay naayi la ah <laughs> mu ñu mujj tuub génn ci bu doon ne borom bi du ko jéggale naka la ñuy nekkee jullit ñoom ah rabbun yabulu as-sa'laban as-sa'laban bi ra'sihi ah rabbun yabulu as-sa'laban bi ra'sihi hmm? laqad tabba aw <laughs> nagati man balet alayhi sa'alibo waaw sahaaba ba ko doon wax ah ñu ne Amr ibn al-Jamuh la radiyallahu anhu lan la doon jaamu boroomam boobu doomam yi doon ñëw ak xaritam yi di jël di sànni xaritu doom yi ca santaare ba saabu bu ñëwee ba duy ko ba raay ko ba diw ko def yëpp teg verni ko toog ñu jël mu fekk ko ca àll ba ca poubelle ya fa ñuy def <laughs> la nga xam ne mooy salte yi waaw ba mu demee daal bay borom bi dugal xolu leer leer leer ci xolam mu xalaataat ne waaye sax lii sax yéeme na yàlla joo xam ne maa koy toppatoo waaw buñ ko sànnee moom manula défendre boppam manula aar boppam ba ay gone bi ay nit di ko jël di ko sànni ca fa gën a salte ci ci ci dëkk bi fa ñuy def poubelle arab bun ba pare ñëw fekk njàppaat bi hein renard yi daal di koy dal di koy mbéewal ci bopp bi waaw ci kaw yàlla ji ma lii sama statut bi sama yàlla ji moom yéemi na rabbun lii borom la borom boo xam ne yabulu salabanu bi bi bi wéera sihi mais njàppaan gi day ñëw rinaar bi day ñëw daal di tuur ndox ci kawam waaw laqad tabba waay waay waay alku na waay man la nga xamante ne nii baala mu ngay tu baalat mu ngay tourno alayhi ca kaw as-saali bu runaar yeen njàppaan yi di njàppaan yi waaw ñooñu lan lañ doon jaamu te mu ngi doon bokk ci shuhadaa Uhud radiyallahu anhu kon nag inna allaha dëgg-dëgg borom bi yaghfiru dhunuba jami'a day jéggale bàkkaar yi mbooleem seen innahu moom moomale huwa moom al-ghafuur mooy aji jéggalaa kon bi ar-rahim aji yér yaatu yërmale kon baabur rajaa kon nag lu waay def ci bàkkaar mooy buntu yàlla tëjuwu la jamais waaw yow dellu rek nangu la ñëw waaw si non man je non man moom foog na yàlla du ma jéggal quoi non man li ma def non man man combien de bakkan laa faat mais combien de ay ay ay yataama ay ay taam ay jirim ay orphelin laa jooy laa fexe ñu jooy waxuma la ndrongoñ mais deret tellement lu bon li ma leen doon def ñu ñenn ñi dundatuñu ah. ndax man maa leen tegoon ay supplice maa leen tegoon ay mbugal doon leen tors doon leen torturer mais man ñi ma rey man j'ai j'ai gazé des des des des villages laa wax yoo xam ne ba ma jiitee dañ doon fuy fuylu sama kanam di a bañ sama nguur ah di dissident ma gazé leen tey waaw ñoom ñëpp faatu mel ni ay weñ yoo xamante ne lañ sàtt poudre bu bon boobale ñoom ñëpp non man man moom man moom baleen ma nii rek c'est mort quoi laissez-moi avec le sangara comme ça bàyyi leen ma may naan rek ba keroog may dee quoi yëpp dañ naan la mukk lool waaw inna allah bi moo ñu wax wax yonentam sa salaam moo wax ci alquran ca suuratu zumar ne qul yaa ibadiya alladina asrafu yéen ñoo ni loo ëppal ngeen ci seen bopp ci mooy yàlla yi ngeen newoon nu mu gën a ñànge nag nee nañ leen daa tax lu tubu leen désespéré te yow ci nga <laughs> waaw ci nga xam nga iblis lii la nangu wala def kese moo tax iblis du iblis du du taxe waaw mooy ñëw ci buntu bi yàlla reconnaître ne moom jaam la ginnaaw ba mu ko xamee nangu topp ci ndigalu yàlla yi bàyyi ay tereem loolu la du def te xam na ne borom bi noonu la mel ah buy ñëw mu koy jéggal mais du ko def parce que dafa rëy waaw dafa rëy <laughs> waaw googoo ko dugg te boroom bi noonu la ko euh, kastee ci xolam que moom noonu lay faatoo moom iblis allahin <laughs> waaw kon nag ah yow moom ñun ñooñu nekk ci ay déli yu rëy ay crime yu rëy bu ñu désespéré wu ci yërmande yàlla ndax amul benn bàkkaar boo xam ne yërmande yàlla ginu koo yaatu innahu huwal ghafurur rahim damuy jéggale mboolem bàkkaar yi moom mooy aji jéggalaa koon bi da pare aji yërëmaa koon bi du yem ci jéggal la kese <laughs> al ghafuur aji jéggalaa koon mais ar dalay yërëm boo ñëwee ndeysaan <laughs> nga mel ni yow du démb yaay ki nga xam ne moom la doon tëkku di la tëkku an naar waaw safara nga ñu dige woon bi nga ñëwee ci buntam ñëw non seulement mu jéggal la mais arrahim mu lay won ay teeraangaam nag ay waane yërmandeem te yërmandeem boobu moo la xëcc sax <laughs> ba mën a tuub kon nag suratu zumar aya cinquante-trois mu ne wa qaala taala deuxième aya al imam al hafiz an-nawawi taala mu ne wahal nu mu ne borom bi nee na wahal nujaazi illa al kafuur suuratu sada aaya dix-sept mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na wahal nujaazi moo est fay la gën a metti ci ay mbugal teg ko illa kafuur lu dul ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñoom mboxtal bu weddi yàlla weddi katoo kaa weddi waa koom yàlla yi waaw <laughs> mu ngi noonu suuratu saba aaya dix-sept <laughs> aaya bi lan lay wax ndax dafa commencé ne fa a'radu mooy yooyu wax waa saba rek ah, laqad kaana li saba'in saba la leen borom ba defaloon ci ay xéewal seen tool yu baat ya te naat nga xam ne saison yépp day day day day indi ay fruits waaw nee ñu weddi yàlla fa aradu ñu dummóoyu tey sant seen borom waaw borom bi sotti seen kaw yónni leen saylal arim wa baddalna bi jannatayhim jannatayn dawatay uklin xamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil waaw borom bi dane ñooñu li tax ma teg leen loolu lan la mais ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def ñoo ko ñoo ko ñoo ko liggéey li ñu liggéey rek lañ leen fay moo tax mu ne zalika jazaynahum gis nga lii leen dal ndax ne waa saba ba ma leen defalee xéewal yi au ñu sant ma te doy lool yi leen borom bi jox te ñu sant ko ci ñu am ci dund gu leen ñu bari di ñeewee mais defuñu ko de fa aradu waaw yónnee ay yeneen ci ñu war koo topp topp yi nga xam ne mooy njàngaleem tey sore ay cere fa aradu ñu du mooyu loolu lépp ah, dañoo fuuyoon waaw ñu du mooyu ndax am nañu alal ñu du mooyu ya nga xamante ne nii mooy ña boroom bi yónni woon ci ay yonent wala ñeneen ay boroom xam-xam lañu woon ñoom lañ leen yónni woon Allahu akbar léegi fa arsalna saylal arim borom bi nee na ma sànni ci seen kaw ah waawe ma nga xamante ne nii ba mu ñëwee seen barrage bañ amoon baaxoon lool dañu da koo fil waaw seen xurwa lépp la la la la la fuuf waaw nga xam ne bassin de rétention yu baax lépp luñ soxla woon ci ndox dañ ko doon am seen xurwa wër la borom bi effacé waaw ba pare mu mujj nekk loo xamante ne nii kenn mënatu koo utiliser kenn ba pare mu damm barrière ba waaw ba pare gaa yi bi soppi seen ya nga xam ne moom la leen defaroon ca garab ya nga xam ne ay fooytéeg ay banaana ay pomme ay orange façon yu mel noonu la mu soppi ko nag waaw defal leen ko loo xamante ni nii genre siddéem yoo yële waaw <laughs> mooy yooyu nga xam ne boo koy yëy sax boo mayul sax kii yi daal di am problème waaw uqlin xamtin waaw lekk gu naqari wa aslin wa shay'in min sidrin qalil ak lu néew ci déem gu tuuti lañ leen jox lañu yoroon doon fuuy fuuylu borom bi daal di leen koy daal di leen soppil yenu amoon yu baax mu soppil leen ko yu metti yi waaw Allahu akbar léegi nag mu ne zalika nag nii nag jazaynahum laa leen fay bima kafaru ndax li ñu weddi te suul jëf te bañ a sant sama xéewal yi fa hal wa hal nujaazi ndax duñu fay fay bu mettee nii illa al kafuur dul ñi nga xam ne ñoo nekk ca ñoom box taluf suul jëf weddi borom bi tabaaraka wa waaw léegi ay bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ doon wax ne dañ ci am ay gisin waaw mooy ne borom bi nga ne ban lëkkaale la am baabul raja mooy borom bi nee nag ka muy fay ñamuy fay waxal am na jàng mujaazi am na jàng yujaaza yooyu yëpp am na alhamdulillah illa al kafur moom nee nag ka muy fay fay yu metti yooyu duma yu tar yooyu mooy ki nga xam ne moo nekk te ñoom waxtalu kéefër mooy ki nga xam ne ab kéefër la mooy kon yow jullit bi loo def def def man ngaa échapper lool bugalum yàlla waaw waaw ndax fayaan faye fay al mujaaza ah, la da koo da koo jagleel al ki nga xam ne moo nekk mooy weddeekaa weddaakoonu yàlla bi waaw te tuddul borom bakkaar yu mag yi ci way ngëm yàlla yi waaw léegi nag moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne lii am ñu ne lii mooy yéeféer yi la borom bi faye lii loolu nag xéewal gu rëy la ci borom ci ci way ngëm yàlla yi te ne borom bi yërmande gum am ci ñoom du leen buggale nii waaw loolu mu nekk espoir ak ak yaakaar bu baax waaw waaw ndax yéeféer lii leen borom bi teg mbugal yu toll nii seenu kéeféer ko waral te jullit bi am na ngëm yàlla waaw alors que ci gëm yàlla moom lu baax lañ koy gëni lañ koy faye même ak lu mu def loo xam ne def na bàkkaar loolu borom bi ci machi a borom bi la ko lay tegu mooy ci soobu borom bi bu ko neexee mu jéggal ko te loolu mooy ñu ëpp léeg-léeg nag mu bàyyi dara bu la fi jéggal kenn du la rambu kenn du la dara te ñun bariwul te sax bu leen tegee mbugal ëllëg dina leen fa génne dugal leen aljan waaw am ñeneen ñu ne faal nujaaz eh, eh, nujaaz yi illa al kafuur bi mooy li nga xamante ne nii mooy parce que yéeféer bi euh, kii euh, buñ koy xisaab moom kenn du ko kenn kenn du ko baal dara kenn du ko may dara xam nga yeneen ci wàllu saab saab waxoon na te dinañ ko gis ci biir euh, xadiis yi di ñëw man noo xisal xisaab onze bi yeneen ci wàllu saab saab nee na képp ku ñu fuye topp la di lëñ bët xisaab sa borom di la def ak loolu yawmal qiyaam atte la noonu ci côté boobu yow moom dinañ la mbugal waaw waaw mu ne mais yeneen tubaab saa saam Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mais xanaa borom bi waxul ne fa sawfa nuhaasibu hisaaban yasiira yeneen tubaab yeneen tubaab saa saam ne ko loolu daa innamaa zaalika al-ard wa man nuuqisha al-hisaab halak ne ko loolu Aisha loolu di dégg alquran suñu borom di wax hein loolu. wala ard la de borom bi day gaaral rek day mooy dañuy kuyate rek di jàll di bàyyi grande ligne yi bàyyi yenn yi waaw mais ku yewuñ sa li sa téeréb def na la alal di nga alko waaw am ñu ne ko bi moom lii du ko am loolu la borom bi di wax nujaazi gi mooy fuye lépp loolu du ko defal borom bi du ko def ak wëy ngëm yàlla jamais waaw allahu akbar <laughs> kon nag am na nag ñoo xam ne nañ ne alkafuur mooy euh, borom bakkaar yu mag yi mais liñ la njëkk a wax mooy li gën a dëgër même bu dee ne bàkkaar yu borom bàkkaar yu mag yi parce que ñoom ci mashiatullah alors que yéeféer bi moom borom bi moo ne moom ku ma mayu ku ma mooy ba génn àddina ci kéeféer eh, moom xaraamal na yaramu kooku ajjana waaw sayyidina Isa ci suuratul Maa'ida loolu la waxoon chrétien yi waaw am na yi bokk <laughs> nasaraan yi da xam ne man ku ëpp koo xamante ne dafa bokkaale yàlla faqad harrama allahu alayhi aljanna wa kooku borom bi moo xaraamal li nga xamante ne yaramam suuxa ajjana waaw te fa muy dëkk nekk ba dafay sax mooy sax waaw kon nag loolu nag jullit bi du ko am jullit bi loolu borom bi muccal na ko ci lool xuluut finnaat muccal na ko ci kon nag mu ngi noonu le mu ngi noonu le de kon ñii lan la hein yéeféer bi daal dañ koy fay matal sëkk ca lëm jëf waaw mab lépp loo xam ne moom la def ci lu biti luñ naan lu war a baax la waaw kantaan ak ñoom moom ñoom noonu lañ koy moo tax mu ne zalika jazaynahum lii laa leen fay ak lépp lu ñu ma def ñoom yéeféer yi lu waral bima kafaru ci ndax la nga xam ne moo tax ñu ñu ñu ñu daal sa seen sababu weddi waxal waxal ndax aywa nujaazi illa al kafuur waaw waaw wala waxal yujaaza wax nañ la am la illa al kafuur allahu akbar mooy la ñu def rek lu mel noonu lañ leen di fay lu yées ak mbon yàlla ak bon mooy yàlla lañ fi ne woon loolu lañ leen di rétribuer allahu akbar kon nag mu ngi noonu lii mu nekk lu yaakaar lu ci woy gëm yàlla yi kon gëmal amal iman waaw amal iman te bu ko dara sa ngërën gi waaw mu ne wa qaala taala al imaam al nawawi troisième ñetteel inna qad uhiya ilayna anna al adaaba ala man kaddaba wa tawalla waaw ca suuratu taaha alayhi salaatu wa salaam aaya 48 mu ne inna ñun de qad uhiya ilayna wax yu nañ ñu ne kene am na lada kene gis na mbugal mi ci kan lay wàcc ala man kazzaba ki weddi wata wallaata dummóoyu wan a gannaaw jàngaleen yàlla waaw weddi ay yonentam ne waxu ngeen lu am wal iyaadu ñun de wax yu nañ ñu ne ci kaw koo kee la mbugal miy wàcc kon ku gëm ku gëm est bugal que moo kon dina wàcc ci yow déedéet loolu mooy mafhum bi waaw <laughs> ñun dañ ñoo wax yu ne mbugal ni ci ki muy wàcc mooy kan mooy ki nga xamante ne nii kazzaba dafa wàcc dafa weddi watawalla te du mooyu ah li nga xam ne mooy euh, euh, euh, leeru borom bi tabaraka wa taala kon aaya 48 suratu Taaha xam nga lii euh, Seydina Muusa moo ko doon wax ak mbokkam mi Seydina Haarun alayhim asalatu wassalam bi mu leen yónnee ci Firawna waaw ne leen fa'tiyaahu fa quula inna rasula rabbik fa arsil ma'ana bani israil wala tu'adhibhum wala tu'adhibhum qad ji'naaka bi ayatin min rabbik wassalaamu ala man ittaba'a al-huda inna qad uhiya ilayna anna al-'adhaba 'ala man kazzaba wa tawalla waaw ci la waxoon lañu waxoon keroog qaala faman rabbukuma ya Musa waaw <laughs> mooy Firawna keroog bi nga xam ne keroog ko borom bi yónni Seydina Musa ak Haarun frère am alayhim as-salaatu wassalaam ne leen dem leen ci moom dikkal leen ko ngeen wax ko ne ko ñun dee ñaar ñii ngay gis sa ndaw borom la yow yow ñun ñaar suñu sa suñu ñun ndaw sa borom la yow Firawna sa borom ñun ay ndawam lañ moo ñu yónni kon nag fa arsil yebalal libéral maana bàyyil mu ànd ak ñun bani Israël waa bani Israël yi ngay xoñoñal teg leen ci mbuumug njaam te du ñuy jaam di di di di fule seen ak ba daanaka manuñu dara nga di jàmloo fii wala tu'azzibhum te bàyyil di leen maltraité yow Firawna lii lañu sa borom bi nga xam ne moo ñu yónni ñun wax ñu wax la ko <laughs> te mu leen bëggoon de di leen teg lii anwaa shatta al-'azab ci wàllu liggéey yu metti yii yu avilissant yii nga xam ne day toroxal nit yu tar yi sans sans ñu am salaire amuñ dara waaw amul sonn naa dara. ji'naaka dëgg dëgg de ñun ñaar ñii di Muusaa ak Haaruun alayhima salaatu wassalaam dikkal nañ la bi aaya ci mandarga nag min rabbika mu tukkee yow di ko duut baalaam tout sa borom yow comme que Firawna lool nag rabbika <laughs> waxuñu wax ne rabbina no rabbika yow sa borom <laughs> comme que moom mooy rabbuna ana rabbukumul a'la te égyptien yi jàngoon naan roi bi <laughs> pharaon bi mooy yàlla bi fi toogal yeneen yàlla yi Seyna Muusaa ak Seyna Haaruna alayhi salaatu wa salaam ñëw di ko duut rek di ko delloo ko ne yow nii sa boroom bi la moom mooy moomoo dañ laa moom <laughs> waaw waaw jële nañ nag ay mandarga yoo xam ne mooy prouver que ne moo ñu yónni mooy wane ni moo ñu yónni wassalaamu jàmm nag du nekk lu dul ala caka nga xam ne man ittaba al moo topp njub leerul islam leeru yàlla ba mu ko dikkalee kon nag Firawna wax jàngoo fexe ko topp inna ñun qad uhiya ilayna wahyu nañ ñu déy nañ ñu te ku ñu ko déy mooy rabbaka yow sa borom yow Firawna waaw anna adaaba da nga mbugal mi nag ci kan lay wàcc ala man kazzaba wa tawalla ki nga xam ne moo weddi wana gannaaw hudaa ji ba mu ko dikkalee mu wane ko gannaaw wan ko gannaaw leer gi njub gi bàyyi fii yoonu njub topp say intérêt bakkan wala intérêt ñeneen tax nga bàyyi fi digalu yàlla yeeg tere yàlla yi li defal sa la neex ñooña wala la la neex kooku mooy kazzaba weddi na watawallaata dummóoyu na waaw kon képp koo xam ne amana <laughs> mafhum bi li ngay dégg ci gannaaw mooy ku gëm yàlla tey góor-góorlu kooku mbugal mi du ci yow ndax ñun lim ñu wax yi mooy mbugal mi ci ki muy dal mooy ci nga xam ne dafa weddi tawa na gannaaw mu ne wa qaala waaw waaw mu ne wa qaala wax na taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegut mooy xadiis bu mujj yéye aay bu mujj bi wa rahmati wasi'at kulla shay waaw moo tax yenn ci borom xam-xam yi ne laa yu bii non bii moom mooy bi gëne yaakaar bu bu nekk ci alquran am ci borom xam-xam yi ñu wax loole wa borom bi na wa te gis nga sama yërmande wasi'at dafa yaatu ba daj kulla shay lépp rek waaw yaa ngaa xam lépp yow nii lépp rek waaw lépp lépp sama yërmande man seen borom tabaaraka wa taala jot na ko moom la ñoo sànq inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a borom bi de mooy wër mooy eh, baale di jéggale ah mboolem bàkkaar yi Allahu akbar bo hein est lii neexul wallahi <laughs> lii neex na de waaw borom bi dañu wan ne ndekete yoo jarul ñuy ñuy ñuy désespérer suuratul Aaraaf aaya cent cinquante six ci la ko borom bi waxe aaya bii ni da aaya bi borom bi tabaaraka wa Ah. dane waktub rek muy wax ak muy muy wax ne waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilayk qaal voilà qaala fii surtout fii moo ñu gën a kii qaala adaabi usiibu bihi man ashaa wa rahmati wasi'at kulla shay fa sa'aktubuha lilladhina yattaquun wa yu'tuuna az-zakaata walladiina hum bi aayaatinaa yu'minuun allah mu ne qaala adabi waxal ne sama mbugal kom niñ génn sànk ci suuratu Taaha usibu bihi man asha maa koy ñamal ku ma soob te mooy ñi ma weddi waaw ndax yeneen aayee wanne comme bi Seydina Muusaa ne man dañ ñoo wax yu am na al-adaab ala kazzaba kon ko ñooñu ñoo soob borom ku amul ngëm yàlla yow kooku mooy ci yàlla la soob mbugal mi dal la adabi sama mbugal usibu bihi man asha maa koy ñamal di ko mosal di ko teg ku ma soob waaye wa rahmati sama y kanta sama yërmande nag yu yaatu ji moom de wasi'at kulla shay waaw wasi'at dafa yaatu kulla shay lépp rek lépp lépp waaw amul dara loo xamante ne ni génn nga yërmande yàlla moo man la amul dara sax lulut ne yërmande yàllaa tax lool di fonctionner di dox bu ci rokkeeku affaire ba di ñàkk a nekk waaw mu ne fa sa aktubuha dinaa ko bind nag sama yërmande googee lilladina yattaqun ñi nga xamante ne nii ñoom ñooma ragal di topp samay ndigal tey sore samay tere wa yu'tuna zakat ñu nag mu digalu ba ma nee joxe leen euh, génn leen tazkiya leen seen bopp dee leen zakat di joxe zakat di seen wàllu alal yi ngeen am yi ngeen ci génne ndax maa leen ko digal ngir man walladina ñi nga xam ne hum bi ayatina yu'minun sama laay yi ma wàcce ci alquran ak yi ma xam ne maa ko def ci kaw nu beeg seen bopp ak fépp yu'minuna dañuy gëm ne lii daal borom bee ko fi def allah waaw mooy aay bii de ah. yërmande gi allah yi moo tax eh, daal yërmande yi non non non c'est c'est extraordinaire waaw mu noonu kon aaya bii bokk ci yaayi ginne yaakaar la xamante ne wa rahmati wasi'at kull shay sama yërmande lépp lépp rek waaw kull shay shay lépp luy shay te lépp la muus mi shay la xar mi shay la nit ki shay la garab gi shay la lépp rek yow lépp rek kaw nu bi en dehors kaw nu bi lépp malaaka yi kaw nu la ñépp lépp la rek kon nag est kon waruñoo am yaakaar sooy lan moo tax ñu bëgg a génn suñu bopp ci lépp googale te yàlla génnewuñu kon kay baabur rajaa wallah dañu am yaakaar bu rafet ci suñu borom kene yërmandeem googu nag man moom xam naa ne insha allah gëm naa ne moom borom bi lim ma ci dencal waay bu ma ko wanoon <laughs> waaw waay bu ma ko wanoon fii ci àddina bi ma gis ko boo mooy dama naan borom bi jël ma léegi ma faatu <laughs> allahu akbar kon aaya yi la al imaam indi eh, gis nañ lëkkaale yu ak bunt bi baabu raja bunt bi yaakaar al imaam na dina fi indi hadis yoo xam ne mu ngi commencé xadis côté partie xadis bii di ñëw insha allah ñu dugg ci muy commencé xadis numéro 412 jeexe numéro 439 fay ñaata xadis 27 xadis la 27 waaw mu yaa ngi ko dóora gis yaakaar baabu raja dafa yaatu ah moo gën a yaatu fël avec 15 xadis nga amoon alxawf moo taxit côté <laughs> raja gi moom nga war a féetale kaw yaakaar gi waaw te xaw fu kenn di ci dund kese waaye rajaay kese it déedéet xam nga nooy def da ngay da ngay boole ñaari waaw fàttale ko li ñu waxoon bi ñuy tëj jataay bii ñu génn waaye nag fi nga xam ne moo war ëpp doole mooy fi nga xam ne mooy rajaa gi yaakaar gi waaw Allahu akbar kon nag bii di ñëw insha allah ñu gis vingt sept hadith yooyu ñu dugg ci ñu dugg ci laa la bëgg a wax mooy gis benn jour fan